kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn kitaabul i'tikaaf muy téere bi doon wax li jëm ci wàllu i'tikaaf nga gis imaam taqale ko koor gën jóge fi mu doon wax mbiru koor mu indi ko ginnaawam loolu nag euh, dafa nekk loo xam ne euh, lu wajiix la waaw mooy i'tikaaf Euh, ak lëkkaloom ak koor surtout ñi nga xam ne dañ koo chartal ak koor ak tamit li ñu ñëpp d'accord ne fi mu gën a soppaloo itikaaf mooy fil ashril awaaxir min ramadan ci fukk yi nga xam ne ñoo mujj ci ramadan moo tax mu indi loolu leen ak fi mu jóge ci wax ci wàllu koor léegi bi jógee ci wàllu koor daal di dugg nag ci li nga xam ne mooy al itikaaf nga xam ne dañoo am lëkkaloo bu rëy rëy rëy ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañu téere boobu ak bunt bi ñu ci defoon muy chapitre deux cent trente-deux baabu fadlil i'tikaaf xadis biñ mu jëwoon gis mu doon xadis mille deux cent soixante-dix mu woon wa abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi kulli ramadaanin ashrata walillahi la wal minna comme niñ ko waxoon tey ñu war a jël euh, beneen xadiis boo xam ne beneen bunt boobu beneen beneen maanaam beneen téere kitaab muy kitaabul xajj muy kitaabul xajji allah <laughs> kitaabul xajji le livre du pèlerinage à la waaw waaw <laughs> allahu akbar zaadaha allahu tashrifan wa kon téere bi eh, premièrement imaam indiwu ko nag comme li bi doon wax ca ngëneelu jàpp indiwu ko woon ngir wane ni ñuy jàppee déedéet ak yeneen ak yeneen liñ fi jàll fii itam indiwu ko ngir wane nan la ñuy aje déedéet ak ñaata façon aj moo am ak bu ci nekk ku nekk bu jógee di ko def nan lay def loolu taxu koo jóg fii imaam da koo indi ngir wane ay farataalu aj liy wane ak waram ci jaam yi waaw ni nga xam ne noonu la ko boroom bi defe loo xam ne farata la ci jaam yi lool kese ko fi ak yi ak ngëneelam ak ngëneelu aj ñaar yi moo ko fi tax waaye du léegi ay cër aj lan mooy ponki aj lan mooy waajibaatul xaj yi yi nga xam ne daa yan ñuy sunna yi wala sax rien que wala sax nan la ñuy aje comme sifatu xajjati rasulillah alayhi salatu wassalam mooy naka la yore saa sab aje loolu tax wóolu fii li ko tax a jóg ci buntu ci téere bi mooy wane ne aj ak farataam ci alquran ak sunna li ko fay wane ak ngënee li nga xam ne moo nekk ci aj ba bu ko defee ñu xam ko takk ko xam ne du lu du mees affaire du lu sew du loo xamante ne eh, lu ñëw rek ñu ne bon on va euh, délaisser le hajj parce que nangam ak nangam déedéet waaw kon loolu mu leer <laughs> waaw bon euh, aj gi xam nga ñu ngi ci ashurul xurum te tamit ñu ngi ci miiqaat mais zamaniya yu aj yi am ay ay ay ni mu amee miiqaat ñu ay mbir yoo xam ne boo mooy tugal la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim mooy xanaa xamoo ne miiqaat ni mu amee miiqaat makaaniya hmm? mooy miiqaat yoo xam dañ leen a xam waqata say xadiis sayyidina ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de moo utal defal waaw ne ñii bu ñuy armal mooy waa ñu jóge fii bu ñu dépassé lu dul nañu armal waaw muy xadiisam bu siiw bi waqata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli almadinati dal xulayfa wa li ahli shaam aljuhfa wa li ahli najdin qarn wa li ahli alyamani yalamlam qaal fa hunna lahunna wa liman ataa alayhin min gayri ahlihinna mimman kaana yuridu alhajja wal umra faman kaana duunahunna min mahalluhu Hmm? min ahlihi wa kadhalika ahlu makka yuhilluuna minhu waaw Allahu akbar waaw kon loolu mooy xadiis boobu nga xam ne bu siiw la nag saxiixayni Seydina Mawlana Ibn Abbaas ne leen tubaabee saa saa moo dëxal ut ay délimitation yoo xam ne kenn manula aj lu dul nga euh, boo fa àggee fekk yow na armaal te armal mooy yéene waaye ak la muy làmboo ci ay sunan ak ay waajibaat yi nga xam ne danga koy def booy armal loolu nga takkoo ko kon eh, loolu lu ama am eh, solo la mu ne moo dëxalal ñi nga xamante ne nii mooy waa ahlul madina ki eh, nga xamante ne mooy dal xulay fa ñu koy woowe ab yaaru ali Eh, ci jamono yi ñu nekk mooy foofu du ñu fa jàll lu dul ñu armal mu ne la wali ahli najdin kanta waa najd waa est arabi arabia saoudia ak ñi nga xamante ne ñëpp foofu lañuy jaar mooy madina yi ñëpp xam ne foofu nga jaar di agsi loolu it la moo tax dina ko wax ci ginnaaw wali ahlil yamani kanta waa moom mu eh, yalam muy miiqaat bi nga xam ne endroit bi nga xam ne mooy mu mooy yalamlam kanta ñële waa ahlu shaami ñoom al juhfa al juhfa eh, moom tamit mooy ngir ñi nga xam ne wali ahli shaami al juhfa wali ahli najd al qarn voilà loolu dama ko sute mooy ahlu waa Sham ak ñuy jóge foofu Afrique occidentale Europe yooyu di foofu ñoom dañuy fi nga xam ne mooy al juhfa ñeneen ñi waa naj di Qarna waa Yaman waa di say la ñuy woowee jox fa jamono yooyu côté yooyu temps yi ci wetam la wali ahli naj di waa naj nag ñoom Qarna waa Yaman yelam lam voilà yalam yalam lam léegi bon zaatu Iraq loolu ngir waa Iraq euh, am na luy wane ne yeneen saa salaam moo ko def ci hadith Seydina Jaabir Sayyidatu Aisha radiyallahu anil jami' waaye am yoo xam ne day wane ne Seydina Omar moo ci defoon euh, ijtihaad waaye loolu jombul yomb na yàgg na euh, dëppoo borom bi ñëw dëppoo moom li nga xamante ne mooy mu li mu wax borom bi wàcce ay ay dëppoo ak li nga xam ne yu dëppoo ak li nga xam ne moom la waxoon euh, moom Seydina Omar ibn al-Khattab anhu wa arda léegi loolu nag bu loolu amee mu des li nga xamante ne mooy mu ne nag lii pour ñoom la hunna la hunna fa hunna la hunna wali man ata alayhinna mooy ñi nga xam ne dañuy jóge fii bëgg ñëw agsi fii moom mënuñu koo dépasser lu dul ñu def lii ak képp koo xamante ne nii wali man ata alayhinna képp koo xam ne dafa ñëw ci miqaat yooyu mooy jógee ne war fa jaar war fa traversé jaar noonu bokku ah, min ghayri ahlihinna te bokkoo ci ñi nga xam ne ñoo dëkk foofee waaw mooy du ne waa Medina kese voilà léegi képp koo xam ne moom yow sa miqaat day jaar Medina eh, yow demal toog parce que eh, t'as pas chance c'est pour waa Medine après ñu fee c'est fini non non non <laughs> non non du loolu ah waaw. <laughs> Ah. loolu ko mooy képp ko xam day jóge na la euh, ngir jaar fa kooku euh, da ci da ciy bokk voilà kon mu ne kon loolu la loolu mooy li nga xamante ne moom la yeneen trois cent wax ne ak képp koo xam ne kon daa war a jaar ci ñoom ah ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk suuf ci suufu mooy ci biir miqaat yi nag yi mu délimité yooyu mu ne ñoom ñoom seen miqaat mooy fi nga xamante ne mooy ci seen ñoom waaw. loolu moom mooy ci seeni ñoñ lay mooy la seen miimaat waaw kooku moom foofu lay ihlaale fa lay defee li nga xam ne mooy euh, dugg ci aj gi walillahi alhamdu wal loolu liñ ci doon wax mooy euh, gis nga noonu li mu amee miiqaat yoo xam ne ci wàllu euh, délimitation ay jamono la ay kii ay ay ay ay bërëb yu ñoo xam ne loolu la amee miiqaat yoo xamante ne ni mooy e, ci wàllu temps bi ci jamono ji dafa am mawaqit zamaniya nga xamante ne ni mooy nit ki ci la war a mën a e, am yéene e, te ni moom ci lay aje te loolu moom la borom bi naan alxaj ashurun maalumaat waaw aj ay weer la yoo xam ne yu ñu xam la léegi mooy euh, weer yooyu nag mooy shawwal lay commencer mooy bu koor gi jeexee rek kori weeru kori zulqaada am nag léegi boroom xam-xam yi nag wute léegi est-ce que ci neefu yi mooy weeru tabaski ci la yem foofu la yem ah war nañ ko dépasser waaw am ñu ne affaire bi lii la shawwal la zulqaada ak fukk yi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk lu mooy fukki dul xijja yi comme ni ko xanafiya yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim bi wax eh, am nag ñeneen ñoo xam ne dañu ne non affaire bi eh, neuf la neuf dul xijja yi pas dix te loolu moom la ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhim ndax mooy shawwal zul qa'da eh, ak tis'a zul min zul muy neuf jours yi ci weeru tabaski voilà yu njëkk yi mooy ba Arafat léegi kanta Maliki yi ñoom ñu ne bon affaire bi lenn la weer wi la Shawwal kori Dul Qaada bi euh, gi tabaski lañ koy wax ak Dul euh, Hijja léppam Dul Hijja yëpp waaw fekk weeru tabaski yi jeexul mooy loolu yëpp mën na nekk loolu te loolu amaana mooy li gën a mooy loolu noonu euh, dafa am tamit <laughs> yooyu lu jar a xam la nga xam ne ci la nit ki di amee intention te bu ko kiiwee nag mu jublu nag. ci lépp loo xamante ne nii ngir euh, ñi mu yoreel bor na fexe wala muy entreprendre voyage bi euh, lu mu ci man na fay lu mu ci man gërëm loo ñi nga xamante ne ñooy ay waajurum bu dee ñu ngi dund wala kenn ci ñoom wala ñi nga xam ne paasu waajur lañ taxawoo ci ñoom voilà ay seen rakku bàyyeeg seen yooyu amul ay kii ay merog gaa yi dem sa yoon déedéet am seen dépense ñi nga xam ne ñu bu dee daa am ñu mu war a dundal ah na fexe bàyyee leen loo xamante ne nii lu mat la jamono ji nga xam ne fi nekk te nag mu jublu ci boroomam xam ne nag day dem di wuyu ji boroom di nekku fi concurrence ven boobu nga xamante ne nii ngir euh, lil xusuli ala darajati alxaaj wala alxaaja déedéet waaw mu bañ a nekk koo xamante ne nii dañu jàpp fii mu ne day nekk di dem di uti darajaay yi nga xam ne moom lañ naan alaaji wala ajaratu déedéet na ko def xam ne borom bi lay wuyu borom bi nga xam ne moo waxoon Seydina al Xaliil alayhi salaatu wassalaam mu woote fi naasi bil hajji ya'tuuka rijaala loolee mu waxoon ne wootee ci biir nit ñi yëgal leen aj bu boobaa dinañ la dikkal ñii di dox ñii di war ak tamit yu metti yoo xam ne waruwaay waay yuñ mën a am di jóge fu nekk fu sori fu nekk di ñëw loolu moo xam ne loolu laay wuyu voilà loolu mu waajal ko tamit lépp loo xam ne lu mu war a xam la laata aj gi na fexe xam ko bu mu dem ba ca bërëb ba di laajte te loolu moo doon sunnaa yonent bi alayhi salaam saxaaba bu Mawlaana Ibnu Umar dinañ nag si yonent bi alayhi salaam ci jàkkaam ji la nekk Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam am kenn ku ne ko yaa rasuulallah maadaa yalbasul muhrim salaam kii am lu muy sol. waaw bàyyiwul ba dem Makka naan yeneen saa salaam gaa yi yeneen saa salaam it borom bi moo def ne mu leeral leeral googu da doon jaare foofu waaw te tamit moom it wax na ko feneen waaw am na moom ne du laaj waaye boo xam ne moo ko leeral loolu lépp muy wane ne kon mbir mi nit ñi yatahayyau al insaan yatahayyau eh, day waajal préparer boppam ci wàllu xam-xam ci wàllu li nga xamante ne nii moo war ci moom muy ajji lam fa war a def mu bañ a dem lépp lenn rek nekk loo xam ne lu bees la ci moom lu ñu wax mu ne ah ah kon loolu la déedéet loolu moom wax dëgg yàlla yaakaar naa ne képp kenn ci ñun bu waree def examen du bàyyi ba jour examen bi ñëw ba ci classe gi di dóora nag découvrir programme bi loolu moom yaakaaruma ne kenn dina ko permettre boppam ah bu dee muus na wala bëgg na dara waaw waaw loolu moom yaakaar naa ne jarul wax ju bari jarul xëccoo ku nekk xam nga nan ngay def ngir sama masaalihu dunya yi nga xam ne sa yéwénu mbiru àddina bi nga koy yéwénale ak ni nga xam ne noonu nga ciy taxawe yàlla tere nag li ëpp doole muy loo xam ne ibaada la jaamu yàlla la goo xamante ne moo ko farataal ci jaam yi eh, ci kaw jaam yi ba pare eh, pour képp koo xam ne ku ko man la borom bi bu defee nga man ko ci wàllu alal wàllu santé yooyu yëpp bu boobaa mu war ci yow nga ñëw nag ba di ko def bu boobaa na nga teewlu yooyu ndax kat borom bi moom lépp loo xam ne yéene sellal ko ngir moom taxul moom soxlawu ci dara waaw waaw wa maa umiru illa liya'budu llaha muxlisiina lahu diin waaw jaam yi digalul leen lu dul ñu jaamu yàlla waaw indiwuñu fi yàlla indiwuñu fi ngir ñuy jaataayum bi quoi addina bi di yaataa yu bëgg di dugg ci yoo xamante ne suñu yoon newu ci loolu taxul boroom bi indi ñu fi waa déedéet dañu fay indi ngir ñu jaamu ko ba bis bi nga xamante ne nii nag ci la ñu fiy jëlee boo ko defee mu jëlee ñu fi te lool nag képp kenn war naa nekk koo xam ne nañaan boromam bis buñ ñu koy jëlee mu nekk koo xam ne naa ne day gërëm ci day gërëm jàmba waaw allahu akbar mu gërëm jàmboobee daldi kontaan ci moom boole ko ci ñi nga xam ne moom lay wax ñoom lay wax radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman xashiya rabbah yal nañu ko borom bi defal kon nag loolu lu ama am solo la mooy état d'esprit boobu waajtaay boobu xam-xam boobu mu laaj da koo laaj nit ki def ko soit moom bu dee man na am na capacité gëstul boppam ci ay livre ci ay audio yu muy déglu ay livre ay ay vidéo yu muy seetaan ngir xam nan lañuy aje ak yi nga xam ne ñoo ko war waajibaatam euh, arkaanul xaj yooyu mu def ko ngir xam leen bu dee ne nag loolu yëpp moom manu ko na seet koo xamante ne ni moom moo koy defal xamal ko ko bu jaree mu fay mu xamal ko ko na ko fay voilà loolu la parce que quand euh, formation yi ñuy def yëpp ngir évoluer ci suñu carrière waaye lool aja ko ëpp doole waaw ci ku mu nekk farata ajalu ëpp loole fuuf waaw léeg la ñuy am obligé boo xam dañ koy am waaw boo xam dañ koy am <laughs> léegi sauf que ñu ne mu bon il suffit nga def formation bi gis nga am na boo yokk wala yow def nga bac plus euh, kii mais am na benn formation un an lay jël boo ko defee tu auras plus da dem da ngay évoluer en grade ba pare sa payoor ci lay yokkee loolu jaral na gaa yi def ko waaw léegi nag ba pare euh, formation payante payante gars yi def léegi nag bu dee wàllu aj yow nga ne xamoo ba pare nga am loo fayee ngir ñu xamal la ko nga ne doo ko def loolu mooy kooku fan la ko fan la ko diineem tollu hmm? fan la ko diineem tollu laay mooy fen na waaw ah oh, non gars yi na ko change da ngay waaru quoi ñoom léegi waaye yow da ngay kii waaw bu ko neexee muy bàyyi jotam bàyyi ay mbiram dina ko xamal nga naan la bu ko neexee mën a la sawaay lii la <laughs> waaw boo bëggul nga seeti keneen boo amee ko la ko defal majjaanam ci loo xam ne doo fay dara xayru waaw waaw wallahu taala alam kon loolu yëpp daa nekk loo xam ne euh, nit ki euh, na koy teewlu buy dem di aji waaw bu teewlu yooyu yëpp nag ah euh, dugg ci noonu yaakaar nañ ci ku mel noonu bu baax que borom bi tabaaraka wa bokk ci ñi nga xam ne ñooy hajjuhum mabruur wa ghayru ma'zuur ñi nga xam ne ñoom seen aj moom nekk na loo xamante ne nii eh, lu baax la nekk na loo xamante ne nii moom lu boroom bi tabaaraka wa eh, nangu waaw ah, sori ñi nga xam ne nag ñoom ajuk bàkkaar lañ cee jege <laughs> waaw parce que dem fa di rafas ak fusuuq ak jidaal ak ba pare eh, te bañ a dem ba foofu di yàq sa yéene ci ay voilà affaire nationalisme yooyu waa les arabes là ñii dañ ñoo dañ considéré wu ñu ñoom rëpp nañ ne ñun africains yi nangam ak nangam nga nekk fa sa aj gi yépp observateur des mauvaises choses la waaw yoo xam ne nag soit mu jël léeg-léeg ñu gën a yées ñu jël ay vidéo dugal ko ci page Facebook yeeg yooyu di tas naan voilà gis seen xool leen gis ngeen li nga xamante ne noonu la ñu joxul suñu gëdd ñun africain yi nangam ak nangam. bu ko defee gars yi nga xam ne xamuñu contexte bi xamuñu dara nekk fa di wax kan moo indi loolu lépp lu dul yow te yaa ngi ne yaa ngi aj waaw du alimenter page yi rek ci loo xamante ne dara du lu baax abu dee lu baax wane gars yi bu ko defee ñu gën a gis aj gi loolu baax waaw alimenter tey ak gi nii la walla lii lañ def lu naa imaam bi waxtaane ne lii sonn a nangam ak nangam voilà masha allah loolu c'est très bien ndax day day day tax ñeneen ñi gën a xem ne mbir mi pare nga wane sha'irullah voilà yi nga xamante ne mooy yooyu man dal ko symbole yu mag yooyu mais nekk fi di di di nekk détecteur de mauvaises choses euh, loolu euh, aadana allahu minhu quoi kon loolu daa am solo waaw te boo fa demee nga bañ a nekk euh, di dugg ci ay polémique politicienne loolu bu ci dugg day débat la yoo xam ne gis nga la la fa yóbbu boo may doo ci def dara waaw waaw di waxtaani yooyu dem Arafat au nga concentré nga nekk fa voilà waaw léegi waaw politiciens yi voilà la géopolitique mondiale na waaw daay wax ne lii ngeen toog ci seen tànt au ngeen def ci kar yeeg ak tamit ñaan yàlla yu toroxlu yeeg astaghfar yi defoo ci dara wala tuuti ngeen ci def gars yi après continuer ci li ngeen wala iyaazu billah sawaay sawaay foo ne <laughs> fan nga ne waaw dangaa paas sa alal wala ñu paasal la lu seere noonu nga ñëw ba foofu ngir lan ngir ngir loolu ngir waxtaane loolu waxtaane la la situation politique du du du du de pays wala wala du monde wala des autorités saoudiennes di leen dugg wala iyaazu billah ah di leen jëw lu gën tudd sax parce que bu ay police ay romb rek su dee la ngeen di wax ñoom xam nañu làkk boobu Eh, ngeen di noppi ndax xam ngeen ne foofu bés bu ñu leen jàppee ngeen di wax ci autorité yi <laughs> di nga xam ne foofu du Sénégal de billahi di nga xam ne <laughs> Saudiya du Sénégal <laughs> du Sénégal du France wallahi di ko rëccu bés bu ñu la déggee jàpp la ngay ñàkke teggin autorité yi yow keroog moom képp ku la ku la ku la ku la bëggoon dina dina la yërëm waaw moo tax yooyu yëf la yoo xam ne amul njariñ waaw faut pas dégg ñi nga xamante ne nii même bu dee am nañ xam-xam nekk ci polémique politicien yooyu ak polémique tout le temps non yow consacré wul irtanim waaw nekkal koo xam ne dangay ngay profitoo ci lii la yàlla xéewale nga bokk ci atyaaf gane yàlla yi ñi nga xam ne moo leen woo ba pare ganale leen fii waaw ci ay xéewala loolu taataanal lool waaye bul taataan wax yi nga xam ne waxu kesew kesew la du la jariñ laa yusminu wala yughni min ju' duñ la reggal ci wàllu la lu tax a jóg loolu du la reggal waaw du la ci reggal mukk waaw walla yus laa yus mi walla yoon yi te du la jariñ waaw ci sa xiif ki nga xiif am ngërëmu yàlla wax yooyu du la ci reggal walla iyaazu billaah kon nag euh, imam loolu moo tax euh, ak nan lañuy ñuy aje fii rahimahullah taxu koo jóg euh, loolu bon mu ngi ci ñun def nañ ko defati ko mu ngi ci archive kii bi guddoon na lool ci wax côté aj gi waxoon naa la ne ci siiram ñu moo ci gën a gudd aju yonent bi alayhi salaam eh, taxoon nañ ci ci détail vraiment masha allah eh, daggoon nañ ko tamit defoon nañ ko benn résumé bon avant loolu sax avant ñuy wax siira bi defoon nañ zaadul xujaaj <laughs> lu may wax nii loolu dama ko ndor na fàtte <laughs> le viatique du pèlerin au lieu saint de l'islam loolu c'était en 2014 def na onze ans walillahi <laughs> loolu noonu ñu ngi ci deux mille vingt cinq ah. loolu lañ jëkkoon a def loolu siira bi bon euh, oui siira bi c'était année boobu ah fin deux mille quatorze ah voilà fin deux mille ci ramadanu deux mille quatorze dañ commencé woon siira bi mais Zadul Hijaj moo jiitu ah le viatique du loolu euh, mu ngi ci archive nga xam ne aj gi kese la affaire aj gi kese waaye dañ ko jël résumé waat ko waaw ah, résumé waat ko mooy fichier yi jubaloon deux mille vingt trois bi ci janvier yi ci archive mooy fi am kullu ziyaar kullu ziyaar moo kullu ziyaar ñoo waaw loolu par exemple foofu noonu euh, boo fa demee euh, di gis yooyu voilà mooy euh, li jëm ci wàllu aj ak umra résumé bu ndaw boo xamante ne nii neex naa gis moom boo demee archive booy kii en tout photo en plus photo euh, al haram haramul euh, ak Arafat waaw muy Kaaba geeg Arafat ngay gis quoi ci kaw kii bi logo mu leer moom da koy gis résumé Zadul Hujjaj le pèlerinage et la umra ah c'était archive le vingt février 2024 voilà liñ dugo dugaloon walillahi alhamdu wal minna moo tax loolu bon euh, jarul ñu ciy taxawaat léegi kon al imaamu rahimahullah kon fi wax nañ lu tax mu indi mu teg buntu li di wax euh, farataaluk aj waaye ak ay ngëneelam kon kitaabul xaj muy téeri alxaj léegi alxaju bon lii nag en général doonuñu ko woon def mais dañ ciy wax lu gàtt gàtt rek après daal di jàll voilà mooy di di taxaw ci intitulé yi loolu nañ ko won parce que fay euh, c'est bref <laughs> commentaire lañ nekk <laughs> te imaam da indi euh, nii ginnaaw bi nga xamante ne nii mooy euh, boo gisee sawm parce que gisoon nañ xadiis bi muy njëkkandi fii xadiis Seydina Ibn Umar bi buniyal islaam ala xams benn bi bi muy wax na benn waaye jóge ne ne ko Ibn Umar eh, waaw ko xajjul bayt ak sawmu Ramadan mu ne ko déedéet déedéet contraire bi mooy eh, eh, kii sawmu Ramadan ba pare doo cee teg xaj na na ko noonu laa ko dégg woon ci bi sallallahu alayhi wa mooy tartib boobu la imaam Euh, daal di indi fii voilà mooy si après siyaam xaj la ci teg kon ci yenn riwaayaat yi même bu dee gis nañ yenn riwaaya imaamul Buxaari yi moom contraire bi la def voilà waxoon nañu imaamu Nawawi euh, <laughs> ko wax euh, mooy xadiis Ibnu Umar bi ñu jëkk gis jotoon nañ ko gis moo tax duñ ci yàgg wallahu taala al hajju kon alxajju kitaabul xajj kon ginnaaw li jëm ci wàllu koor gi i'tikaaf mu indi xajj léegi alxajju ci wàllu luga euh, moom dañuy wax alxajju doo alxijju waaw loolu lépp am na comme ni nga xam ne loolu lañuy wax xijjatul wadaa ak xajjatul wadaa waaw <laughs> xijja ak xajja waaw kon nag mu ngi noonee Euh, euh, euh, loolu léegi lan la ci arab yi buñ ko waxee lan lañ ci jublu mooy alqasdu waaw alqasdu waaw mooy alqasdu mooy ak jublu waaw moo tax alxalil ne rahimahullah alxajju kasratul qasdi ila man tu'azzimu mooy bari looy jublu ci ki nga xamante ne nii da koy màggal waaw ki ngay màggal di fa dem lu bari di fa jublu sa xol ak sa yaram lépp loolu la ñuy woowe xajj mooy qasada loolu mooy jublu mooy alxajj mooy alqasdu voilà loolu euh, wallahu taala alam dañ ciy gàttal loolu ah voilà mooy ki nga xam nag dafa dem euh, euh, jublu fa ci loo xamante ne parce que bu dee loolu mooy ak jublu waaw ma ne xajatu waa ji kasiiran maa yaxujju fulaana waaw mooy bari na lu muy ziyaare ji di dem di jublu ci diw waaye tekkiwul na day dem di aji voilà <laughs> mooy di ko jublu di fa dem parce que d'accord naw wala ku mu kii la di fa dem saa lu bari di dem ak a demaat loolu dañ koy wax euh, léegi nag euh, mu des ci wàllu sharia bu ñu ko waxee euh, sharia li nga xam ne nag li ci jublu mooy al qasdu lin nusuki mooy jublu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan al ka'batal musharrafa mooy ngir aj wala umra parce umra dañ koy woowee aj waaw mooy aj gu ndaw waaw kon nag mu ngi noonee lool il faut mu nekk loo xam ne ngir yàlla waaw mooy ngir def fa la nga xam ne moom nga la yàlla teg def la ne la defal du digal lu ko yow jaam bi loolu moo tax eh, kooku lañ naan xajja waaye ki nga xam ne moom dafa dem ngir leneen eh, indi yóbbu ngir defi leneen dañ naan waajib <laughs> maa xajja walakin dajja ay kay ajut waaye li mu def mooy demul jublu ngir def jaamu yàlla yooyu de waaye li mu jublu mooy commerce kese waxuñ la nag commerce dafa ci jamonoy ak yi dañ koo xaraamal loolu dinañ ko gis ci dernier xadiis bi imaamu Nawawi di indi fii voilà bu wuteeg la nga xam ne moom la ko euh, moom la ko waa ahlul jaahiliya jàppe woon loolu ndax seenu réer kon nag loolu lu am am solo te alxaj daa nekk ahadul arkaan benn ci li nga xam ne mooy rukn yi nga xamante ne ñooy yu alxamsa yu juróom yi comme ni ko xadis bi ñu njëkk gis te ñu gisoon ko di leera ne ruknu ponk l'islam yi aj da cee bokk nga xam ne dañ cee tabax lislaam fondement ci l'islam ci taru waaw léegi kon mooy euh, euh, jublu ci wàllu sharia mooy alxajju mooy qasd al al qasdu ila ziyarati al bayt al haram ala wajhi ta'zim bi af'al maxsuusa voilà kon euh, mooy jublu yi nga xam ne moom la jaam bi jublu ci néegub yàlla ba nga xam ne moom la ormal ci Euh, wàll goo xam ne ngir màggal ci ay jëf yoo xam ne moom la ko boroom bi digal mu daal di ko fay def kan lay màggal boroomam tabaraka wa taala tabaraka ak di ko fa jaam kon loolu lu ama am solo la ci gàttal loolu mooy hmm, aj li euh, euh, nga xam ne moom lañ koy waxe am na yeneeni façon yu ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di tekkee mais lii ñu la ci wax loolu la mooy di fa def nusuki jaamu yàlla nekk koo xamante ne baytullahil haram ngay jublu waaye du foofu kese ngay yem parce que arafatin ak yooyu yooyu yëpp da fay dem ngir doxal waaye ak umra tamit ah day duggaale ci biir eh, eh, nga xam ne doxalaale li nga xamante ne nii mooy eh, li borom bi tabaaraka wa taala digle kon loolu lu am am solo léegi nag kanta liy wane arkaanam loolu amal imaam nag di ci dugg ci wàllu moom moo koy waxal boppam ci wàllu hadis yi ndax noonu la non waaye wàllu aay yi ndax fii moom ñëwaat na lam doon def waaw. mooy kitaabul ah, i'tikaaf indi fa benn aaya te tamit biñ nañoo gis benn eh, chapitre yoo xam ne dafiy dugal aaya ci kanam comme ni wax woon ca mbëmbëstal ma introduction bi mais xaj fii nag kitaabul xaj moom bi dafa def kitaabul xaj léegi chapitre waaw mu ne baabu deux cent trente-trois baabu wujubil xaj wa fadli waaw baabu buntu te buntu bi kese dafi indi parce kitaabul xaj waxoo moo gën a gudd biñ génn i'tikaaf moom moo gën a moo gën a moo gën a <laughs> gën a gàtt ci ñu fi mës a gis waaw léegi fii benn buntu bi kese chapitre bi kese deux cent trente-trois kese la fi def woo taxoon ma ne la waxu fii kitaabul xaj nan la ñuy ajee ki nàngam non baabu buntu wujubil xaj waruk aj wa fadlihi ak gëneelu point barre jeex na léegi nag mu commencé nag di ñëw nag ci laay yi waaw benn aaya kese la indi bi nga xamante ne mooy wane ci alquran li nga xam ne mooy farataalu aj kon kon dinañ gis liy wone farataalam ak waram waaye ak ngëneeli ak wa fadlihi ak ay ngëneelam waaw les vertus du pèlerinage waaw les vertus du pèlerinage ala Mecque euh, euh, zaadaha llahu tashrifan wa takrima kon mu ne qaala allahu taala walillahi ala nnaasi hijjul bayti man istataa'a ilayhi sabiila wa man kafara fa inna allaha ganiyyun anil aalamiin suuratu aali imraan aaya 97 mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawe te yéegul nee na lii nag du aaya bi noonu la tàmbalee voilà mais liñ ci soxla ni borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na walillahi ñeel na borom bi ala naasi loo xam ne oh, da ko war lool ci jaam yi ci jaam yi naas yi nag bu bu euh, euh, xam nañ ñan lañ moo jullit ñi voilà léegi sauf que loolu day dugal halil kuffaaru muxaatab <laughs> fi shariati am la waaw ñoom nit ci lañ waaw ci li gën a dëgër mooy ñoom itam ci la fii mu ne yéeféer bi daa war a waaye ajam du baax ludul foog mu gëm waaw <laughs> waaw bu gëmut moo tax bu ñëwee yowmal qiyam ci furu yi mooy ndax usul yi moom de toute façon dinañ leen ci mbugal dinañ leen ci laaj loolu ñépp ci d'accord xanaa looloo tax ñuy dugg sawara boo xam ne duñ ci génn mooy cosaani diini gi mooy gëm yàlla wéetal ko doo ko bokkaale ak li nga xam ne tawhid yooyu loolu moom moo tax sax ñu nekk fa ñu nekk biir sawara duñ fa génn léegi nag est yi nga xamante ne en dehors de yeneen yi mooy branche ngëm yàlla euh, yi nga xamante ne mooy jëf ci wàllu julli woor joxe zakat ak yooyu ak aji waaye yooyu moom yéeféer bi moom mu xaatam waaye bi am laa wala bi hin am laa wala waa moom dañ ko ciy togg jëf wala déet bu ko deful <laughs> da ci am bàkkaar wala déet jumhurul euh, usul yu ne ah kay lu tax parce que ñoom borom bi laaj na wax nañu ci alquran ne de keroog yawmal qiyaam ah, aadana allahu min an naar dees leen tàbbalee safara dees na leen laaj ne leen moo yéen maa salakakum fii saqar waaye <laughs> waaye yéen nan ngeen doon xoole ba neen daraj ba dugg lu leen dugaloo lu leen dugal safara tey waxuñu ne qaalu lam nakun lam nakun mu'minina billah waxuñ lool neewul ne ñun parce que ñun nekku ñoon doon gëm yàlla déedéet dañ ne qaalu lam nakun minal musallin bokku ñoon ci ñuy julli te julli min furu'i sharia julli ci branche gëm yàlla googee mooy jëf yi nga xam ne lee mooy dàtt bi ca lu jógee te ñoom nee nañ dañ leen a buggal buggal leen safara parce que ci ñuy julli kon ñu xam ne yow dañ leen ciy buggal lool mooy li gën a dëgër kon nag walillahi borom bi ñe la ñelala naa si ñel mboolem nit ñi xijjul bayti farataal na ko waaw ñu jublul ko kaabaam gii néegam bi moom la ci jublu muy al baytul baytul waaw waaw muy néeg bi nga xamante ne nii mooy awwalu baytin waaw inna awwala baytin wudi'a lin-nas waaw lalladhi bi bakka bi bi njëkk du borom bi teg ngir nit ñi di ko màggal di ko ñëw di ko ziyaare waaye yi di fa jaamu yàlla mooy bi nekk bakka di makka waaw kon nag moom lu jublu fii na xijjul bayti ak jublu li nga xam ne mooy néeg boobee man istata'a waaye borom bi woyofal <laughs> xam nga walillahi ala naasi xijjul bayti loolu taklif la boo xam ne du lu woyof de <laughs> bu ko bàyyi woon noonu dinañ ko gis ci biir xadiis boo xam ne jotul nañ ko gis bu ko bàyyi woon noonu mu nekk farata ci ñépp ah doon na tarde waaye nag borom bi indi taxfiif après ne lii manista manistatoa loolu ma war loolu nit ñépp nag manistatoa képp koo xam ne man na ko am na les capacité mooy côté boobu nag financière ak wàllu euh, euh, wër gu yaram waaw moo tax dinañ gis ci biir xadiis yi fii yeneen saa xam ne ñu ñëw ah sama baay de wala sama nijaay wala sama baay boog eh, daa am fariidatul xaj daa war ci moom te waaye manula des ci kaw kii hmm? oh, toogu waay waaye léegi yeneen saa saa est-ce mën naa ko ajal mu ne waaw waaw kon kooku kon istitaa lu tax mu may keneen ajal koo xamante ne nii eh, mooy eh, ku manul parce que kooku mooy da koo manul moo tax kon istitaa day nekk ci wàllu santé waaw waaye it day nekk li nga xamante ne nii mooy ci wàllu am-am waaw fatazawwadu yóbbal yépp waaw kenn du aji naan man loxoy neen laay demee la imaamu Ahmad waxoon waaja <laughs> waaja ne day aji du yóbbal dara waaye waajooju genre tufuuli la sawaay mooy xaaraankat la ko bëgg dóor waaw kal ko ci zaadu ñeneen ñi yóbbalu ñeneen ñeeg xéewalu ñeneen ñi buñ demee xam nga ni moos euh, du ñu lekk di ko bàyyi wala du ñu naan di ko bàyyi mu kal ko noonu euh, day day day day day day ne ko déedéet boo waree wàkkir lu moom <laughs> waaw yow demal yow dong wala boog bul nan la ko waxati sax <laughs> waaw mooy bul bul ànd nit ñi ñu lay kii noonu yow demal yow dong ta nga wàkkirlu waaw loolu daa mën a ne talabu zaadi loolu kas bu zaadi laata ngay wayaasi loolu dafa nekk loo xam ne sunnaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam te borom nee na wata fata watazawwadu waaw waaye lu ngeen yóbbal yóbbal ci wàllu financier wag yooyu ak la nga xam ne mooy tax sa nekk nekk fa xam la nag li gën mooy liñ doon wax moom ngay waajal booy waaja aji teewlu ko waaw muy at-taqwa fa inna xayra zaad at-taqwa yëg leen ne yóbbal gi gën nag mooy lii tax nga teet sa borom lii gën a tax nga sa borom waaw di sàmmonte moom ci digalam yi tey sori ay tere di xam ne sa borom mu ngi lay fuglu mu ngi lay seet saa su ne mu ngi lay gis nëbbuwoo ci moom waaw Allahu akbar kon liman istataa ñeel képp koo xam ne man na ilayhi jëm foofee ca néeg boobee jaamu fa yàlla jaamu yàlla di ma farataal ci sabila benn yoon ci dundam waaw mooy farata ku ko def abdullah faridatul hajj wàcc na sa kaw waaw loolu la ñëwaat fa nag di def ay aju naafila loolu lu baax la ci képp ku ko man te bu fi kenn di découragé loo kenn naan alal jooju muy yóbbu saa su ne mu dem aji wala deux ans yu nekk wala trois ans yu nekk mu dem aji mu xajoon na feneen ma ne baal sa waxi caaxaan yooyu ngay wax loolu jamono ju nekk looloo masa am ñu pauvre dangaa foog ne masula am fen borom bi da ko yàgg def ci kaw suuf yonent yi ngay dégg dañ doon dund ak ñoom ci seen bopp da leen doon dal li gis seen mbokk yi seen saxaaba yi ñu nekk ñoo xam ne dañuy pauvre ñoom ci seen bopp ñuy toog duñu lekk yonent saa saa seen seen sang doonoon takk biiram ay xeer ndax xiif waaw alayhi salaatu wassalaam waaw te entre temps am na yeneen ay saxaabaam yoo xam ne amoon nañ lu bari te neewuñ hé yéen lu tax ngeen di def nangam ak nangam euh, alors que pauvreté bi nekk fi yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne ngir toucher les sentiment te teguwul ci xam-xam teguwul ci dara waaw kuy dem ak di demaat kooku loolu daa nekk loo xamante ne nii jaamu yàlla bu rëy rëy rëy waaw waaw mais loolu lépp nag na nekk li nga xamante ne nii mooy euh, yéenéem na nekk daal rasul amri mooy an-niyatu salihah waaw moo yéene bu sell bu yéeneem sellee jeex na waaw bu ko fi kenn nekk naan da nga koy décourager loo ak euh, nangam yow amoo problème de conscience lu tax muy am problème de conscience kuy dem di jaamu yàlla nga naan problème de conscience voilà waaye loolu yëpp ay yëf yi waxi caaxaan la quoi waaw te kooku di wax loolu bés bu jëloon alalam jooju li dem vacances fenn foo xam ne féexlu kese la du ko wax ne yow sa vacances yi arrêté ko lu tax ngay ah, sa li ngay dem Sénégal at été bu nekk nga dem te moo la toog benn at boo xam ne doo dem te jël alal jooj nga waroon a jënd billet li ngay yóbbu yëpp nga yónnee ko ñoom bi xam nga du ko wax waaw léegi kii dem ay nga naan ko ay nangama ki saa yooyu waxi caaxaan la quoi wal iyaazu billah kon mais li nekk farata mooy man istata'a ilayhi sabila ku ko man benn yoon wa man kafara képp nag koo xam ne lii fi wax da nga koo weddi reconnaissant woo ak xéewal yi la borom bi def delloo sa borom njukkeel borom bi may la loo mën a aje ci wàllu santé may la ko ci wàllu alal may la ko ci lu jot ak lépp waaye nga ne ko fi dégg weddi ne doo ko def bu dee ne da weddi moom ak faratam loo da ngay nekk yéeféer buñ lax bu dee xam nga yii aaya yi nekk yéeféer waaw mais nag ki nga xamante ne nii kufru ni am lay def mooy xéewal yi ko borom bi defal au lieu mu sant ko tout le temps muy ut des fausses euh, kii quoi euh, explique ay ay ay mbiru naan voilà lii wa tax nangam te boromam xam na ne waa ji day expliquer waaw waaw te naru ko sinon alxajju halil xajju alal fawri aw taraaxi loolu bokk na ci masala yi ñuy njëkk a lijjanti ci wàllu aj gi zaarul xujjaaj taxawoon nañ ci bu baax waaw Euh, loolu euh, bon euh, te loolu gisoon nañ ne Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo ne mbir mi ala taraasi la waaw mooy nit ki man na ko man boroom bi defal ko lépp waaye mu bañ ko def ci ak boobu waaye fas yéene ne dina ko def ci dundam waaw dina ko defi waaw li ñuy bañ mooy ki nga xamante ne ñépp d'accord na kooku moom waxuñu ko moom mooy kii wa man gii koo xam ne moom am na lépp waaye fës yéenewul non seulement def ko léegi mais ci kanam waaw kooku la kooku mooy kafara gii boo ci génnee kafara kële moom ku mag ki ñu njëkk wax waaw Shafi'iyya yi euh, te mazhabu al imam al Awzaa'i la rahmatullah ak Thawri rahmatullah ala al jami' ñoom ñoo ne loolu la taraax yi mën naa nekk ah loolu nag bon sauf que waa jumhur min al euh, Malik min al Shafi'i non Hanafiyyati wal Malikiyyati ak ñooñu dañu ne mukk waaw mu loolu alal fawri la mooy bu waree ci yow da koo war a teel a def voilà euh, mais euh, insha allah li gën a sàmm mooy def li waa jumhur wax boo nekk ci yooyu taxuñu euh, jóg mooy ci masala yooyu day ko yaatal mais li nga xamante ne mooy li nga xam ne moo gën a sàmm mooy def lu waa jumhur képp koo xam ne borom bi may na la ko te loolu même ñi naan ala taraax yi jàkkoor nañ ni loolu moom moo gën waaw teel koo def boo ko mënee nga def ko waaye dañ la wax rek possibilité nga yéexu ko mën naa nekk voilà kon def li waa janaahi wala jumhurul ulama wax moo gën a sàmm waaye sauf que ki nga xam ne daa xaar comme li al imam ibn Abdul Bar wax ne ñépp daa nañ ne ki nga xam ne comme euh, ren la am may jox exemple pour nga comprendre waxam euh, mu gën a simple ren jii la ko borom bi may lépp wàllu santé wàllu poche wàllu économie financière ngir mu mën a aji mais defu ko mais mu def ko déwén wala ña euh, dans deux ans wala ñaari ak ci kanam wala ñetti at kenn du ne waa ji day fay waaw kenn du ne waa ji day fay rate woon na adaa bala mu waroon a joxe day fay kon ñu xam ne kon kooku loolu mu koy def waxtoon la voilà loolu mooy li gën a dëgër insha allah même bu dee li gën a sàmm mooy def li waa ji mu wax. voilà bon parce que seen ñoom seeni dalil bari na parce que danañ nekk na yoneen saasam ak de toute façon yàgg nañ koo farataal voilà euh, ca Hudaybiya fekkoon nañu ñu xaraba ah, ah, ah, farataaloon ko moom am na du wax ju change bu naan ca Makka lañ ko wax farataaloon waaye loolu moom kon li sahibul fath wax loolu moom change quoi <laughs> voilà voilà mais euh, ñii euh, nu mu tudd Euh, mooy euh, après mooy sanata sittin voilà l'an six ci lañ ko farataaloon ca la wàcce woon fa atim wa atimul hajja wal umrata lillah aaya yooyu ci la wàccoon euh, loolu ak hadith sayna Ka'b ibn Ujra bi yooyu yëpp di wane ñu ne loolu lépp day wane ne bon mooy bi mu ñëwee rek hmm? moom la kii mu tudd yooyu nekk ci wow pou pou téeñ yi sonaloon voilà lool la quoi moom moom mooy xadisam bu siiw boobu léegi yooyu yëpp ñu ne loolu day wane ne année six la farataaloon or xaj nekkoon te yeneen saa salaam ubbi na fi Makka demul aji l'an huit ajiwul Attaab ibn Asiid radiyallahu anhu la defoon mu jiite aji voilà muy saxaabu ba ko toogaloon Makka ak mi ci tegu mu néew yëpp année bi taxul mu dem waaw mu def lan mooy dafa ubbi Makka ci après bon Zul Qada mu mu mu mu kii euh, umra na après daal di dem te pourtant xaarul ba aj gi ba weeru aj gi après ba kii bi aj gi mu aj attaabum na asid moo ci wet gi après te at mi ci tegu neuvième at bi mu yónni Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mu dem aji voilà am beneen après mu yónni Seydina Ali ci ginnaawam ngir mu jàng fa euh, njàlbeenu aayatu suuratu ba voilà baraa yi nga xamante ne ba pare yëgle ci biir Mina ak fépp ngir wane ne allah yahujja ba'da al-aam mushrik te ne yéen yéefar yi tey mooy seen dernière fois ngeen di bokk jullit ñi di eh, aj ci kaaba gi voilà c'est fini voilà loolu yore ñu loolu lépp yeneen saa salaam defu ko woon daa bàyyi ba fukkeelu at bi mu def ko même bu dee waa jumhur ñu ñu la waxoon Hanafiya yeeg Shafi'i yeeg Maliki yeeg ñooñ rahmatullah dañ ne non parce que loolu de toute façon yéen a gënoon xam yoneen saa nekkuloon ci possibilité dem aji noonu parce que du imaginer wuñ si yoneen saa salaam di aj ak ñoo xamante ne nii ay na da ci wet gi di aj ñoom it voilà yooyu yëpp la waroon a la waroon dindi ba pare loolu nag ay gànt la yoo xamante ne nii looloo taxoon defu ko fawran waaw waaw voilà kulli xaal ku nekk ay waxam man nañ ko dégg waaye daal wax nañ la li nga xam ne insha allah mooy li gën a sàmm mooy li gën a sàmm doxe waxu waa jumhur képp koo xam ne mën nga ko bul nekk di teen deefal ah non non naa ko defi naa ko defi yow defal li waa jumhur wax génn xurujan lil xilaaf ba pare anil xilaaf bu ko defee nga génn ko ci wute waaye bon ku gis ne itam mënuñu ne ko yow def nga bàkkaar comme li al imaam al xaafiz ibnu abdil bar namari al andalusi al maliki euh, rahimahullah wax sànq kon euh, euh, wallahu taala alam mu ne kon waman kafara képp koo xam ne nag borom bi dalaa xéewale nga am yépp waaye ne doon defuma wala nga weddi euh, fardiyatul xajji ginnaaw bi yëf yi leere fa inna allaha kooku na yëg ne inna allaha ganiyun borom bi doy moom bu mu jàpp ne ajam gi euh, pool daa am lu muy defaral yàlla wala mu ko yokk <laughs> borom bi soxlaalul kenn jë'ee souverain à l'égard des so yàlla soxlawul soxlaadul ba jaamam yi waaw ngir nag suñu defaru ak suñu am ngërëmam moo tax mu santuñu yi waaw waaw loolu kese la kon nag aaya bii la indi moom al imaam di wane kon fii euh, lii wane ak farataam leer na mooy walillahi loolu dafa bokk ci expression yi nga xam ne day wane farata ala naas yi ñeel na yàlla ci kaw loosu jaam yi nit ñi lan xijjul bayt loolu di wane ak farataam di wane li lii wujubi eh, fardiyatul xajj waaw waaw këne aj moom farado la mooy amul loo xam ne dañ la ci naan bon eh, c'est à toi de voir déedéet képp ku ko mën waaw gis nga tax fiif gi borom bi dugal waaw mooy woyofal bi nga xam ne moom la dugal ne léegi nag euh, li nga xamante ne mooy euh, waaye li man istata'a non ne man istata'a bokk ilayhi sabila waaw loolu nag ci istata'a la tegu waaw moo tax euh, nañ gis xadiis yi ci biir insha allah kon nag affaire baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna lii la ci alquran luy wane wujubu Euh, alxaj bii di ñëw nag moo dugg nag ci wàllu xadiis yi eh, wax naa ne bunt téere bi kitaabul xaj bunt bi kese la ci indi imaam rahimahullah eh, tabaraka wa indi na xadiis à partir xadiis yi muy indi à partir de la indi ba di dem ba li nga xamante ne mooy eh, xadiis mille deux cent quatre-vingt-quatre muy ñaata xadiis 1271 ba 1284 71 ba 81 mooy 10 11 12 13 14 ah mooy 14 la al imaamu alxaafizu an-Nawawi daal di indi ci buntu bi nga xam ne kitaabul xajj lii kese la ah kon bii di ñëw nag ñu daal di dugg ci hadis yooyu mu jëkki ko hadis boo xam ne. gisoon nañ ko tollantee ko beneen xadis boo xam ne moom it gisoon nañ ko waaw moo tax buntu bi en fait euh, am na jotoon nañ ci gis ñetti xadis waaw ci bunt bii nii ñetti xadis yoo xam ne gisoon nañu ko euh, dinañ ci taxawaat tuuti rek ci côté euh, lëkkaaleem ak suñu buntu bi ndax bañ ci bañ ci newee Euh, ñaari njëkk yi boobu dañ ci taxawaat bu yàgg mais bi nga xam ne mooy troisième bi boobu nag boobu dañ ciy taxaw ci parce que bañ ci euh, tollee dañ ne woon côté aj bi loolu dinañ bàyyi ba foofu mooy aju xale waaw mooy aju xale mooy li xamante ne nii mooy aju xale waaw aju xale moom lu ci ne <laughs> waaw loolu euh, waaye fàtte la ko xadiis bañ gisoon hadis mille non non cent soixante-dix-neuf ba Seydina Ibnu Abbaas nee na saa salaam dafa waroon nekk arbawaxaa romb ay nit ne leen manil xaw mu ñu ne ko ñun ñoo jullit ñu ne ko yow nag mu ne man maay rasulullah saa salaam am benn jigéen nag yëkkati benn gone ne waa yeneen saa salaam ali hada hajj boobu da koy indiwaat fii te waxoon nañ la ko boobu ne woon ko te woon dañuy bàyyi ba agsi ci fii daal di koy gis walillahi alhamdu wal minna buñ ci agsee ci biir nañ ko gis insha allahu taala